di suuratu nabiyillaahi daawud alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim qul innamaa ana mundirun wa maa min ilaahin illa allahul waahidul qahhaar kon suñu boroom di wax ci laay bi nga xamante ne nii mooy juróom benn fukk ak juróom ginnaaw bi mu ñu waxee li nga xam ne waa safara bu ñu fa newee ñu leen fay dugal ñuy xuloo ba pare nag di wax naan waa lan moo tax gisuñu ñoom diw fii biir safara suñu boroom ne xul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wasallama innama dëgg-dëgg man nekkuma lu dul ana man mii de an mundirun ab xuppaatekat laa de wama min ilaahin amul benn buur boo xamante ne moom ngeen war a jaamu ci dëgg illa allahu ku dul boroom bi tabaaraka wa taala moom moo male alwaaxidu moom mooy kenn ki kenn la du ñaar du ñett alqahaaru mooy ki noot jaam yi mooy ki nga xamante ne moo leen féete kaw noot leen da te yéegul mu ne rabbu samaawaati moom mooy ki nga xamante ne nii mooy boroom asamaan yi wal ardi ak suuf wa ma ak li nekk ci seen diggante al azizu mooy ki noot ci nguuram al ghafaaru mooy waaye mooy aji jéggalaa koonu bàkkaar yi qul mu ne ko waxal huwa moom gis nga alquran jii naba'un azim mooy xew-xew la xabaar la bu rëy rëy rëy boo xam ne moom la ci borom bi indi de mooy lii li fi nekk dafa nekk loo xam ne manu la ñàkk doomu aadama bi xam ko bu bëggee mucc ëllëg lii manu la nekk nit manu la nekk ci kaw suuf mucc ba génn àddina te xamul alquran xamoo ci dara loolu manu la nekk moo tax mu ne wax leen de ne leen moom alquran bi naba un ab xabaar la de azimun bu màgg a màgg a màgg li ci nekk looloo ko màgg te rëy te ngeen war koo xam waaye nag li am ba des mooy antum yéen yéefiru màkk yi ak nit ñu bari ànd anhu muriduna da ngeen koo dum mooyu ne moom musuñu boroom ne wax leen nag ñoom ñii naan la yow yaa wa yow yaa créé yow yaa sos wax ji xam nga loolu lañu waxoon naan in hada illa ikhtiraq waaye lii daal ma suñu koo dégg ci al ñi ñu jiitu woon ci li nga xam ne mooy ñi mujj mbooloo mu mujj ma lii daal nekk lu dul moom moo ko sa suñu boroom ne wax leen maakaane lii mais man de man nekkul yellul sax ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa kaana liya min ilmin man nekkul ci man benn xam-xam bil malayil ala te nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy assemblée bu kawe ba bu malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam muy fa nga xamante ne nii fa malaaka yu kawe ya di nekk di waxtaan man xawma fa benn xam-xam bu ñuy wax id keroog ba nga xamante ni nii yaxtasimuuna ca lañ doon waxtaan waxtaan yu am solo ya di wax yi nga xamante ne nii jamono li jëm ci wàllu maam aadama alayhi salaatu wassalaam nga xam ne ba ñuy wax naan borom bi waaye yow da ngay bind ci kaw suuf di ko laaj ndax dangay def ci kaw suuf koo xamante ne nii dafay nekk di mooy yàllaaka dafa tuur deret loolu le mooy man xaw ma ko woon lu dul borom bi moo ma ko xamal ndax borom bi tabaaraka wa taala lay xew ma malawul aala moom moo ko xamal yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi comme ni nga xamante ne nii noonee la ko waxe ci xadiis boo xamante ne nii al imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi soloo na ko waaye al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi muy xadis boo xamante ne nii eh, Seydina Abu Hurayra daal dina koy nettali waaye tamit jële nañ ko ci ki nga xamante Mawlana Ibn Abbas waaye jële nañ ko tamit ci ki nga xamante ne mooy Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy bu mu géntee rek nelawam goo gële mooy mu ne daa am benn daa ataani laylata rabbi mu ne borom bi moo ko dikkal ci guddi gi daal di koy laaj daal di koy laaj nee na ci ni mu gën rafete nag la ma dikkale mu daal di may laaj ne ma yaa Muhammad hal tadri fii ma yaxtasimu al malaw la mu daal di may laaj ne ma yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que xam nga ci lan lay waxtaane al malawul ala mooy ndaje mu mu kawe moo mële yu malaaka yoo yële haute assemblée boo bëlee est-ce que xam nga ko nee na ma ne ko déedéet bi muy bi mu bi mu après mu xamal ma ko mu xamal ma ko boroom bi mu xam ko mu laajaat ma ko ma wax lépp te loolu lépp mooy bi mu ko jëkkee laaj xaw ma ko woon mu daal di bi nga xamante ne nag ci la ma ko xamal ci laa ko xam lool moo tax loolu lay wax fii rek yu mel noonu ne man wax leen ne maa kaana lii man de nekkul woon ci laa kaana lii nekkul woon ci man min ilmin ci benn xam-xam bil malay la laa ca haute assemblée boo bële ca malaaka yoo yële seen ndaje yu kawe yoo yële id na ba ñuy waxtaane ak ya ñuy waxtaane yépp yu wuteeg sax yu seydinaa aadama ak alayhi salaam ak kaw suuf ndax da ngeen fiy def yii mooy ya ñuy wax yooyu yépp man xaw ma ko woon leelu nag comme nga xaw ma ko woon te newoon naa feeg yéen laata borom bi di officiel révélation bi muy yónnee gi muy yónnee yooyu yëpp xaw ko woon moo war a wan ne kon man mii lii may wax dëgg la xanaa mu ne in yuha ilayya man de nekkul ne lu dul ne dañ may wahyu illaa annama lu dul ne man nii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana man nadirun xuppaatekat laa mubiinun boo xam ne bu leer ngir yéen loolu de la ma soba boroom wax ma wax leen ko moo taxit lépp lu ma wax ma jottali leen ko dinaa leen ko jottali bokk na lim ma ma jottali leen mooy lay xew ca malawul ala ndax alquran yu bari nettali na ko yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi daal di koy nettali tamit ci xadiis yi mu ne isu fàttalekul nag te bokk na ci loolu noonu di ko nettali mooy lii mu ci teg muy wax ngir waxal xamal leen la nga xam ne mooy man xaw ma ci woon dara mooy borom bi moo ma ko xamal te leena ma fàttalekul lii nii yéen déglu leen yéen ñiy weddi isu wa fàttalekul qaala la wax rabbuka sa boroom lil malaayikati ma nga xam ne ci la boroom bi wax malaaka yi alayhim salaatu wassalaam ne leen inni man xaaliqun aji bind laa basharan koo xam binde min tiin waaye nag ci ban laa koy binde muy nit nee na fa ida sawaytuhu bu ma ko bindee ba mat ba yemale ko wa nafaxtu fiihi min ruuhi ma daal di ëf ci moom li nga xam ne sama ruux la moo tax mu eh, borom bi dafa defal nit teraanga boo xam ne defalu ko yeneen bindeef yi ndax ruuxu boppam borom bi tabaaraka wa taala moom la wol ci doomu aadama bi moo tax doomu aadama ba pare mu wax ci ginnaaw moo tax wala qad karramna bani aadama mu ne wala qad dëgg dëgg man borom bi tabaaraka wa taala karam naa daal di ñuy wii daal di nañuy teral bani aadama doomu maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam moo tax nit wax dëgg yàlla moo tax moom kese moo mën a nekk xalifatullahi fi ard moo mën a nekk le vicaire ki nga xam ne mooy le représentant ki nga xam ne moo fi toogal borom bi tabaaraka wa taala ci kaw suuf manul woon a nekk rab yi manul woon malaaka sax manu ko woon a doon lu tax parce que borom bi boppam la def ci nit te loolu defalu ko ko kenn mooy teraanga woog defalu ko benn mbindeef loolu moo tax nit nit mën a raw malaaka waaw loolu moom moom moom loolu la ndax borom bi li mu def ci moom defu ko keneen waaye nag comme li mu wax rek <coughs> borom bi tabaaraka wa taala li mu wax rek ne gaa yi moom dafa am ñoo xamante ne nii qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha qad dëgg-dëgg aflaha daal dinay texe man ka nga xam ne zakkaaha mooy ba ma ko defalee ruux bakkan ba génn ca ruux ba mu dajeeg ndax ruux fi mu ruux ba mu da duggee ci yaram dafa am lu mu jur loo xamante ne moom la ñu naan bakkan mooy mélange entre ruux ak yaram ba mu ba mu ci duggee rek dafa am lu lu ak cóolóoli gu génn goo xam ne moom lañ naan bakkan loolu nag bakkan boobu nag boo fa da ngay fexe mu daal di harmonie ak ruux bi mooy moom ruux bi ñu ànd ndax ruux sant moom borom bi la xam léegi nag waaye nag moom. li bakkan biy def moo koy moo koy conditionné gis nga bu bakkan bi jubee mooy ruux bi day nekk loo xamante ni da ngay dañ ko yëg waaye bu dee bakkan bi dafa bon ruux bi day mel ni nekku fi alors que mu ngi fi waaye mooy du am benn doole du am benn kàttan loolu nag suñu boroom nag ni bakkan boobu nag qad aflaha daal dinay texe man ka nga xamante ne nii zakkaha daal dina koy tazkiya daal di koy fóot ko ci taq-taq yeeg tilim tilim yi yu bàkkaar yeeg mooy yàlla yi waqad dëgg dëgg qad aflaha boobu da texe na man ka nga xam ne waaw zakkaha moom moo ko fóot ci noonu le tazkiya ko waaye waqad xaaba ku tus na perte na man ka nga xamante ne nii dassaaha moo ko bàyyi mu tilim mu ñuul yàqu nekk ci tilim tilim takk-takk bàkkaar yu dul jeex yoo xamante ni nii ci lay nekk mooy ay bul faale topp sa bakkan yooyu loolu moom koy kooku noonu moom mooy ki nga xamante ne nii mooy ki perte kon nag affaire bi loolu la de kon borom bi tabaaraka wa taala mu ne kon fa idaa sawaytuhu lam waxoon malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ne leen fa idaa ne leen man kat damay bind aji bind laa inni xaaliqun aji bind laa basharan bindeef min tiin ci ban laa koy binde muy maam aadama alayhi wassalaam fa idaa sawwaytuhu bu ma ko matalee ba yemale ko nag wa nafaxtu fiihi min ruuhi ma daal di ciy ëf ci sama ruux gi ëf ci ëf ci moom sama ruux wal ko ci moom faqa'u lahu saajidiin na ngeen rot yéen malaaka yi yéen ñépp ngeen daal di koy sujoodal de fa sajada al malaa'ikatu kulluhum ajma'un malaaka yi fa sajada mu daal di sujood al malaa'ikatu malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam kulluhum boonam seen ajma'una kulluhum ñoom ñépp ajma'una mbooloom seen illaa ba mu des ibliisa mu des ibliis istakbara moom dafa rëy rëylu de ne waay sujjóot fan wa kaanata moom dafa bokkoon minal kaafiriina ci ñi nga xam ne ñooy suul jëf duñu reconnaître te duñu xàmmee li nga xam ne mooy xéewal yi leen borom bi def ba pare ñu nekk ay yéeféer kon ñu yem noon bii di ñëw dinañ ci ñaar wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in